kon insha allahu taala ñu jàll ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu andi hadis numéro trois cent soixante six ñetti téeméer euh, Euh, ñetti téeméer ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mu ne wa an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhima bi isnaadin laa ba'sa bihi kon al imaamu alxaafiz an-nawawi rahimahullah mu ñuy indil xadis bi ci tegu ginnaaw biñ jàll mu ne waan abi said yi mu ngi koy jële ci baayu said abu said nan la tuddoon sa'd ibn malik ibn sinan ibn ubayd ibn tha'laba al-xudri bokkoon ci waa xasraj al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi Maalik Sinaan waxoon nañ la baayam boobu ci shuhadaa Uhud ñu ñu faatoon Uhud la bokk Seydina Abu Sa'iid moo doon dàkkantalam radiyallahu anhu an nabi muy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nee na laa tusaahib bul mukk illaa mu'mina lu dul woy yàlla wala ya'kul ta mukk ta'aamaka sa ñam taqi lu dul koo xam ne ku ragal yàlla la mu ne rawaahu hadis bii de solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath ibn Ash'ath as-Sijistaani wala as-Sijizi ni ko ki ci tegu di doon woowe imaamu Tirmidi ndax jëlee na ci moom hadis wa Tirmidi ak al imaam at-Tirmidi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidi bi isnaadin ci sàllal boo xam ne laa ba'sa bi pas mal pas mal pas mal lu ci ñaaw pas mal ça passe kon est-ce que ñaar kese ñoom ñoo ko solo dañ naan la déedéet seen sëriñu imam Abu Dawud dem imaamu Ahmad solo na ko ak euh, kon moo leen ci fekk ci kon al imaamu Abu Dawud mu ngi ko solo ci awwalu rahimahullah awwalu kitaabil adabi baabun man yu'maru an yujalis ana kan lañ la digal yow jullit bi ngay toog ak moom mu ne haddathana Amr ibn Awn mu ne ki ñu nettali mooy Amr ibn Awn di Amr ibn Awn ibn Aws ibn al-Ja'd as-Sulami al-Wasiti al-Basri al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala moom nii nag borom eh, Taqrib at-Tahdhib ne thiqatun thabt al-imam al-hafiz Ibn Hajar waaw al-Khatib al-Baghdadi al-Baghdadi mu ne kana ahadul athbat al-mujawwidin al-mujawwadin waaw ñi nga xam ne ci ñu dëgër ñi nga xam ne ñoom seen mbir daa jub walla ñi nga xam ne boroom xam-xam yi jubal lañ seen mbir d'accord nañ ci moom mu ne qaala axbarana mu ne nettal na ibnu al-Mubaarak ko kenn du ko présenté Abdallah ibnu al-Mubaarak ibnu Waddaah al-Hanzali Abu Abdirrahmaan al-Khuraasaani ibnu al-Mubaarak mu ne imaam ibnu al-Mubaarak moom moom kenn du laaj <laughs> nii mooy ñi nga xam ne kenn du laaj seen affaire daa am ñoo xam ne ci boroom xam-xam hadiis yi kenn du laaj salimun jawaadun mujaahidun waaw jumi'at fii xisaalul xayr noonu la ko al imaam al-Haafiz ak ci Taqriib at-Tahziib wa siqatun sabt kii na dëgër borom xam-xamu fiqh bu rëy aalim ba pare tabe mujaahid ci kat la lee da doon xare gi waaw fii ci moom xisaalul xayr booleem yiw bu ñuy wax mu ngi ci Ibnul Mubaarak kooku du ko ñuy laajtee borom kitaabu zuhd ah Allah Allah kon Abdallah an Haywa ibn Shurayh mu jëloo ko ci Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi rahmatullah alayhi al-Kindi al-Misri az-Zahid léegi nga ne waa moom mii nag ñu ne la non moom mii moom al-imam al-Hafiz tamit ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala nee na thiqatun ci taqrib at-tahdhib thiqatun thabtun faqihun zahid voilà <laughs> waaw nee na fiqh ku wóor la ku tëgër la hmm, faqihun zahid da duggatu àddina an Salim ibn Ghaylan moo ko jëlee ci Salim ibn Ghaylan xam nga lu tax ñuy def lii fay déggoo ci suuf mu ne bi isnaadin la ba'sa bi ngir nga xam laa ba sa bihi bi lu ko waral looloo tax <laughs> ñiy jël par kenn kenn ñu xool ana gaay yi kan la laa ba bihi bi nekk ci moom an Salim ibn Ghaylan at-Tujibi al-Misri muy eh, eh, Salim ibn Ghaylan moom bokkoon ci waa Misr rahmatullahi alayhi moom euh, euh, imaam al ci Taqrib at-Tahdhib mu ne laysa bihi ba's mooy pas mal gis nga <laughs> Abu Dawud as-Sijistani mi solo xadiis bi nii mu ne laa ba's bihi moom itam bon pas <laughs> kon mu ngi noonu mooy daal amul lees kii kii mooy daal bon passable saa jàll mën na jàll voilà Saalim <laughs> ibn Ghaylan an al-Walid ibn Qays mu jëloo ko ci al-Walid ibn Qays ibn al-Akhram at-Tujibi moom it al-Misri gis nga ñoom ñi ñépp daanaka ñoo bokk cosaan ñoom ci wa ak bi bokk foofale ca waa Misra moom nii al imaam al ci Taqrib at-Tahdhib maqbul te maqbul ay waxam moom kese gen du ko nangu noonu foog am keneen ko ko appuyé yaa ngi gis kon xadiis bi la tax laa bi kon gis nga ci Saalim mi ñu jóge laa ba'sa bihi ça va ça passe mais al-Walid Qays an Abi Sa'id mu jële ci Abu Sa'id aw ba pare affaire bii tamit aw wala boog. an abil haysami mooy al-Walid ibn Qays est-ce que da koo jëlee directement xadiis bi ci Seydina euh, euh, Abu Sa'id al-Khudri loolu benn laaj la questionnement la moo tax mu ne aw wala boog an abil haysami wala mu jëloog Abul Haytham bi Sulaymaan ibn Amr ibn Abd ah Abul Haythami ah al-Misri al-Laythi al-Misri rahimahullah wala mu jaare ko ci moom nii voilà te kii nii al-Imaam al-Haafiz moom nee na fiqa la kii moom wóor na du wax ju du loolu mais gis nga Abul Haytham maqbul la. waaw te est-ce que moom moo ko jëlee direct sax ci abu euh, sayna abu sa'id wala déet loolu beneen wax la kon affaire baa ngi noonu lii moo tax mu ne bi isnaadin la ba'sa bi anina kon an abi kon soit al-walid ibn qais jële ko ci sayna abu sa'id direct wala mu jaar ci abul haythami an abi sa'id radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqi noonu la ko al imam Abu Dawud daal di solo kanta al imam at-Tirmidhi Abu Isa mu ngi ko indi ci abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi suhbati al-mu'min mu ne haddathana Suwayd ibn Nasr mu ne ki ñu nettali mooy Suwayd ibn Nasr di suñu sëriñ Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusi rahmatullahi alayhi al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qaala axbaranaa ibnul Mubaarak mu nekk ñu nettali mooy Abdallah ibnul Mubaarak gis nañ ko saan Haywatu ibnu Shurayh moom gis nañ ko saan qaala haddathanii Saalim ibnu Ghaylaan gis nañ ko saan anna al-Waliid ibnu Qays at-Tujiibi gis nañ ko saan axbarahu moo ko nettali kene annahu moom sami'a Abaa Sa'iid dégg na Abuu Sa'iid al-Xudri qaala Saalim waaye Saalim mee dane aw walla bo mooy gis nga juumte gi kon mooy boog sikki sàkk gi fa mu nekk fii bu njëkk daa ne axbarahu al-Walid ibn Qays at-Tujibi nee na moom de dafa dégg Abu Sa'id Salim ma jëkko jële ci moom al-Walid ne wala boog aw an Abi al-Haytham an Abi Sa'id waaw annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi ya imam at-Tirmidhi mu ne hadha hadithun hasan innama na'rifu min hadha al-wajh voilà <laughs> voilà mu ne hadith la bu baax hasan du bu wér mooy bu baax voilà ndax wér moo gën a kawe xasan gis voilà temps yi da mel dama ne xasan après ma wér voilà loolu une attention la kon hadis bi nii mu ngi nii léegi moo hadis bii ba lëkkaale la am zoot suñu bunt bi <laughs> ñu ne la hadis bi su euh, lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy yonent bay saa salaam ñu ngi di bunt bi nga xam ne ziyaare waaye yiw di toog ak ñoom di ànd ak ñoom di leen sopp di leen di sopp ñu lay siyaare di leen ñaan di ko seen ñaan ak di ziyaare bërëb yu baax yi lii mooy yeneen may saasaam rek di wax yow jullit bi xam nga waxoon na la ci jataay bi la ñu génn jataay bee ñu génn ke àndandoo du ñu ngay àndal rek ngi dem noonu ak say copain yooyu waaye ki ngay dundal sa soxna moo taxoon mun a waxoon na kan ngay tar waaw far far bi waaye bu ñëwaat nag fii ci àndandoo bi nga xamante ne mooy bi ñu bi ñu miin sa compagnie sa sa sa sa ñi ngay àndal yow femme bi sa copine yeeg yooyu mu ne laa tusaahib bul àndal nag def koo xam ne moom ngay àndal saa su ne ah illaa mu'minan ku dul koo xam ne way ngëm yàlla la waaw bul fréquenter mukk ku dul ku gëm yàlla waaw wala yàqul ta'amaka te bu mu lekk sa ñam illaa taqi lu dul koo xam ne ku ragal yàlla la waaw bu dul ñii rek di am problème waaw waaw léegi laa tusaaxib nañ ci taxaw tuuti kon lëkkaale bee ko moo yow yonent bay saasaam nela booy àndal deel ànd ak ku gëm yàlla koo xam ne dina suuraale yàlla dina bàyyi yàlla xel ci seen jëflante ci sa jëflanteeg moom ci ànd gi muy ànd ak yow du ne di intérêt yi neen koo xam ne bu intérêt yi demee mu faxas la nit ñi ñuy faxase kayitu rizla wala ab torchon boo xamante ne wala benn mouchoir boo xam ne moom nga doo ba pare am na ñoo xam ne pare nañ ngir ñoom àndal démb bu seen intérêt jeexee ñu sànni leen noonu te bi mu amee ci nit ñi la amee ci réew yi waaw dégg nga la kàccoor ba doon wax waaw waaw waxu kàccoor la les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts loolu waxi kàccoor la kooku waxu du waxu dullit wax naa la yàlla tere julli di ko reprendre foog ne mu ngi wax lu am solo waxoo fi dara bàyyi leen wax yi nga xam ne moom la ñuy wax yu pompe yooyu ku ko gis foog ne lu rafet la alors que du dara waaw mawaa'idu urqub la dara du ay wax la yoo xam ne mooy zuxrufal qawli voilà loolu laa bëgg ba mawaa'idu urqub zuxrufal qawli kese la ay wax la yoo xam ne dañ ko taaral ci kaw nii waaye boo duggee ba ci biir lu dara neen la. mooy façon wax yooyu waaw ay les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des ma ne yëpp yi caaxaan la waaw état yi réew yi amuñu ay xarit li ñu am mooy fa seen nekk loolu ñaaw na looloo ko ñaaw nit ku correct état bu correct di mel noonu ak moroomu état am kon mooy jàppale yeen nekkante lépp ci intérêt kese la tegu wan iyaazu billah te ña jiite état yi du ñuy nit ñu bokk ci société bi loolu la bu dee nit ñi noonu lañ leen yare mooy même bi ñuy dund nekk université nekk lycée nekk yooyu yëpp seen intérêt kese la ñuy xool bañ nekkee ñu jox leen teg leen au poste ñu continuer lool wala iyaazu billah moo tax ñiy xalaate noonu yëpp ci wàllu politique seetal ñu ñuy bàyyi wante waaw ni ñuy bàyyi wante ak ni ñuy woo seen veste yi ñoo mën a ànd nit ay at benn bés mu def leen loo xam ne neexu leen wala gisuñu seen intérêt ñu génn di ko xarab ah mais kii après moo tax nit ñi ils ne sont pas fous waaw dañ naan waa sawaay moom bu yee yéeg yàgg na koo xam lu ko fa tax lu ko taxawoon teeru faa jóge léegi nag mu ñëw bëgg leen a gëmloo moo boo gisee c'était comme lii wa taxoon lii ma ne yooyu yëpp waxi caaxaan la waaw nam fa nekk ay at ci caaxaan loo xam ne moom nee na xamoon na ne caaxaan la. mais mu nekk fay intérêt du dox parce que président bi mer na ko meroon na meroon na moom wala ministre bi nangam tax mu génn ne génn ne quitté na parti bi mu ngi mu ngi defar parti boppam voilà man c'est pour l'intérêt des sénégalais des maliens des français des nangam alors que kadib loolu lépp ay nar la wal iyaazu billah waaw façon yooyu seeni jikko du baax man nañ la lâché fi nga leen gën a soxlaa lañ lay bàyyee waaw nga ndeni nell waaw ci asamaan sa lañ lay bàyyee bala fa nga soxlaa ndimbal lañ lay lâché waaw doo deseeti lu dul say bët bu doo gëmoon yoon yàlla di jooy wala nga xaru ji wal iyaazu billah moo tax yonent way saa saam nag ne booy àndal la tusahib illa mu'mina waaw yow élève bi da nekk ci collège bi seetal ci sa moroomu élèves yi goo xamante ne nii am nañuy principe am na lu ñuy xool lu ñuy seet yàlla ci seen biir bu dee am nga ay copains yoo xam ne ci classe bi am jullit waaye du am na jullit kese man nga am jullit ba pare jullit ba nekk koo xam ne trahir la waaw boroom koo xam ne naw nga ko cay jikkoom nga fexe di fréquenter kooku mais boo fi àndeek al ashrar zawul axlaaqil ah, as-sayyi'a boroom jikko yu ñaaw yi léegi nga mel ni ñoom te loolu gisoon nañ ko waaw waaw ka naafixil kiir boo fi toogaaleeg ñoom yàgg ki nga xam ne daa toogaaleeg tëgg bi defar forgeron bi defar kii soit mu bënn sa yaram walla sa yére yi wala nga jële fa xet gu ñaaw gu naqari nga fay amee kon nag la tusahib illa mu'mina bul ànd ak lu dul koo xamante ne nii aji ngëm yàlla la waaw ku ñu naw la ci ay jikkoom ay doxalinam ay waxinam ay tooginam ndax loolu dala ciy tuuf waaw booy ànd ak ñu mel noonu te meloo noonu dañ la ciy walla waaw dañ la ciy wàll nga mujj di mel ni ñoom di waxe ne ñoom di nga ëppaloon nekk ko ëppal di dugg lu ci sa yoon commencé di soppi ko muy dara ci sa yooyu par ndànk-ndànk tax bu buy opéré wu changement man nga ko sax ba ñu yëg mais nit ñi ñi la xamoon démb alhamdulilah ñoo koy seet ne ah, léegi-léegi nag ñu jàpp dañ da koy jéem waaw ah, sawaay moom sawaay léegi sottee ko na de <laughs> waaw sawaay moom lu xew ndekete yoo ñam yi ànd la tax kon nag laa tusaahib illa mu'mina waaw waaw loolu mooy la kon bul ànd ak façon yéeféer yéeg ak façon jullit ñi nga xamante ni yoruñu jikko yu baax yàlla tere nag naafiq yi waaw jullit boo xam ne làmmeñam saaga wax lu ñaaw jëwaate boo demee këram saa su ne mu ngi jëw waaw kooku fexeel yow nit ki boo amee sa njaboot amaana sa xarit la woon ba ngeen di jàng xamante woon ngeen yéen a bokkoon koñ nga am njaboot mu mel noonu yow fexeel sa njaboot bu mu sa soxnaak sa yooyu bu dee ku góor nga bu mu am ak relation ak ñu mel noonu même bu dee ndaw soosu bu ñu am ak relation ak ñoom sinon dañuy mel ni yeewam dañuy mel ni moom. waaw léegi mu commencé ñaaw ya ñaaw ñaaw la meñ waxoon lañ la sama sunu xarit ba <laughs> rahimahullah hafidahullah <laughs> ne <laughs> waaye moom fekk ñu doon wax ci yu mel nii quoi mu ne moom temps ne étudiant def plonge muy masul woon a saaga mais foofu gars yi saaga rek lañ doon def mais nee moom bi mu njëkkee gis ne moom boppam moom ci boppam dëkke saaga yi gars yi wax dafa commencé di ko wax ñii na bi mu ci rendre compte mu ne i non man xaaral ma jóge fii seeti leneen mu dem borom bi may na ko walla ubbil na ko yeneen bunt yu gën a yaatu yooyu pare nam njàngam ba borom bi ubbil ko calam doon njàng yal na ko borom bi barkeel ak képp koo xamante ne loolu dañ ciy bàyyi xel tax nga bàyyi dara ngir sàmm say jikko bàyyi dara ngir yàlla sàmm say jikko say yi nga xam ne mooy sa sa sa qualité yi nga xam ne moom nga war a àndal waaw <laughs> kon bul ñu bon moom ànd ak saagakat yi jiwkat yi waaw da ngaa bëgg mooy li ñoo keroon boo dee tuub ci dara da ngay bañ a ak ñoom loolu moo tax xadiis bañ fi gisoon waaja rayoon quatre nit ñi mu dem ca ne kii boobu jaamukatu yàlla bu mu ne ko daal yow tuub mu laaj borom xam-xam ba mu dem ko léegi xam nga nooy am nga tuub kay mais da ngay jóge suuf sa ne woon ndax suuf soosu suuf su bon la mooy ñan mooy ñu bon ñan fay nekkal saa boo fa demee si du def lu bon boo leen di gis day yëngu ci yow dagaaw récidive moo tax nga nekk mil multi récidiviste mais da ngay soppi bërëb ni ngay soppee bërëb ngay soppee ay àndandoo waaw boo bëggee defar il faut ce travail là nga fexe pare ko def ko ci sacrifice waaw amaana vingt ans de compagnonnage ngeen àndoo waaye ñoom ngay àndal di jaay drogue di def lu ne di mukkeeg di tool nit ñi di sàcc oto jàmbur yi di toj rétroviseur jàmbur yi di ko jël di ko jaay lu nekk nga bëgg dee génn il faut nga quitter foofu bu dee ne logement nga fa woon fexeel demander logement feneen te ñooñu nga coupé ak ñoom par manque coupé la ak ñoom coupé la ak ñoom di dégg léeg-léeg nga banque amoo alal ñu woola ne la ah saa ah, yi man de bëgg doomu aal wala bëggee ñëwal opération am na ku di nga dal lépp. booy eh, eh, xam nga ni muy demee naa eh, ñëwal ñu ànd ci bu buñ paree ñu jox la sa biir ñu jël suñu wàll ku nekk jël wàllam. ba après nga toog sa sa bakkan la nga poussé nga dem te bàyyi woon nga ay jamono <laughs> lu tax parce que coupé ñoo da ngay coupé ñoom suñu seen numéro réer fokk nga def loolu mooy la waa la mu wax waa ji da ngay jóge suuf soosu parce que foofu suuf suñu bon la dem beneen suuf foofu am nañu baax ngay ànd ak ñoom gis nga ngay ànd ak ñoom foofale ndax bu boobaa dina la transformer soppi la yow serial killer nga raykatu nit buy dem rek nga boo demee foofu nag dajeeg ñu baax ñi dinañ la soppi loolee ba léegi dootoo bokk ci ñuy faat bakkan yi waaye ñuy dundal bakkan yi ngay nekk allah kon nag mu ngi noonu waaw kon la tusahib bul ànd ak illa mu'mina waaw moo tax loolu nag mooy yow miy dëkk tamit ah France da nga koy gis quartier yoo xamante ne ay julli dafa bari mais y a que des waaw gars yi ñii di saw ci ascenseurs yi. ascenseurs yi mooy dee ñu panta yéen a ngi dëkk ay quatorzième étage ay septième étage lii di gaanawaay ci escalier yi ba kenn mënu koo jël boo fa duggee sa yaram wi day daw ndax salte ah te foofu ñu bari ay jullit ñoo fopp léegi yow nga ñëw di dëkk ba pare sa oto boo ko gaaree ci mbedd mi léegi mooy dee ñu taal ay oto dix-sept heures ñu taal ay oto bëccëgu ndar kàmm guddi gi waxi noppi yow boo tëddee fa fit yu du dal boo amee dara loo gaare même sa garage da nga koy gaare gaa yi ñëw dindi garage ubbi garage bi sakaa nga la nekk yàq buntu garage ba benn oto ndax bu ko defee ñoom accès libre lay doon ci ñoom sa buntu kër ñu yàq ko waaw amatul badge badge jaratu ko booy ñëw di xëcc muy ubbeeku ndax loolu lañ bëgg di def ay trafic yu bon di jaay ay drogue ay yàmbaak maison ba xaw ak façon yooyu staseeg façon yu wooyu ñuy sinnee baro ak ñax mi yu bon yooyu yàmbaaw ak ñoom drog di kees ñooñoo ba bari yu ngay ñëw boo duggee ñoom ngay gis ñu taxaw boo nekk ci koñ bi fu nekk saway yonent way saa la la tusaaxib waxu la ah. nga ñëw naan walla dugal fa sa njaboot sa njaboot bu ñuy génn di gis loolu sa doom yi di gis ascenseur yu ñu saw gaa yuy saaga ñii di tux di mukk ci kaw nit ñi ñii taxaw ci buntu hall d'immeuble yi di jaay di trafiquer ñu gis xaalis bi dañ koy joxantee ci loo xam ne dara lépp trafic la sa doom yi di gis loolu waaw léeg-léeg ñuy gis man nañoo sax ci rëccal gis leen ñuy njaaloo ci ci ci ci côté ascenseur wala ci kii wala iyaazu billah foofu ngay jël jël sa doom parce que naan ñi ay julli lañ yonent waaye saa sam l'islam bokku la woon wax nañ la keroog al jaaru qabla daar waaw ma sa dëkkandoo dee ko seet laata ngay dëkk waaw laata ngay dëkk façon yooyu moom taxul ñuy wax la tusahib illa mu'mina waaw waaw kooku kooku yorul ay dikko yu baax kooku xaaju la yor dikko yu baax bu fa sànni sa bopp bu fa sànni sa njaboot mukk bu fa sànni sa njaboot loo kon nag mu ngi noonu loolu dafa am solo waaw dafa am solo kon nit ñi ñooñu ngay seet léegi léegi nag nga gis ay yéeféer yoo xam ne duñuy jullit waaye fañ ne yow la nga fa mën a defal sa borom jaamu fa sa yàlla ci loo xamante ni lépp clean respect am lépp am yow man nga fay génne di dem jàkka saase ngay jaar ci ay sawa ay yooyu ñépp duy respect nga ne foofu moo tane waaw lan mooy hijra <laughs> lan mooy hijra <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy jóge Makka di dem Medina mais waa Medina ay jullit lañu woon ñu ci bëri ñu ci ëpp ay yéeféer lañu woon waaw gis nga jullit ñi nekkoon Makka ñoo ëppoon jullit ñi nekkoon Medina taa yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam jóge fa dem Medinatul Munawwara ala saakine abdal salaatu wassalaam ndax fee amu fa jàmm manuñ fa jaamu yàlla loolu difficilement te ñenn ñu ñu leen di faat ak bundu kon nag loolu dafa am solo dafa am solo waaw amul lay jullit lañ kese mais yéen jikko ko am yéen jikko lañ am yéen jikko bu dee jikko yoo xam ne jikko yu ñaaw lu fi yàq ñoom la waaw lu baax ñu yàq ñu eh, sa qu'est-ce que vous ñu ne la léegi non garaawul demal foofu déedéet kenn du la wax loolu loolu du diine sa émotion ngay topp waaw sa émotion ngay topp waaye loolu du diine waaw gis nga moo tax al te foofu di fa mën a am beneen rôle gis nga ci biir yéeféer yooyu nga dëkk nga fexe nag sàmm sa diine te bu ñu la influence mooy la imaamu Shaafi'i al imaamu Maawardi rahimahullah moo ko doon Shaafi'i bi muy wax ci wàllu hijra mu ne gis nga bu dee nit ki mën naa nekk ci réew moo xam ne réew du réewum jullit man faa jaamu yàlla ay julli ay woor ay kenn du ko tere kooku mu des foofu moo gën a yeey ci moo gën ci moom muy fay jóge di dem beneen réewum jullit bopp rien que loolu mooy la ko borom bi teg bu ngi koy def sans souci waaw waxoon naa nag pas ay problème waa jàpp naa ne yooyu nga xam ne moom la ñu am ay préjugé waaw bu ma génnee di julli ji rek ma ne loolu amul France fan ngay julli ñu lay menacer amul amul. fekk jàkka yi kii ngay dem gars di sol seen xamis ixwaan yeeg frères di dem fii moo frères yi ah suñu mbokku arab yi rahimahumullahu ayyadahum di dem kii sol seen kii dugg ci métro yooyu dara. dara nañ fekk yow sa bopp bi nga am ay barrières yoo fi teg mais loolu du réalité waxuma ñooñu waaw ñooñu rien que nga nekk seen biir di doxal li nga diine wax loolu façon daawa la waaw ñu gis jikko yu rafet yi nga xam ne moom nga ame gis li nga xamante ni noon ngay doxale dinañ la naw parce que l'islam dafa ubbi dëkk yi dafa ubbi xol yi laata buy ubbi dëkk yi ak ay jaase ak ay armes kon loolu mooy li am solo waaye nekku rek wala nañ nekk fi yoonee des musulmans nangam ma ne fépp foo xam ne manoo faa dundal jaamu sa yàlla di euh, euh, normalement ñu la koy bundu xataal daanaka sa bakkan moom gerte la boo mënee dem feneen jóge fa nga dem même bu dee fa nga jëm yéewum yéeféer la boo xam ne lañu la xañ fële ñoom mën nañ la koo may waaw loolu yëpp mbir mi yëpp noonu la moo tax it fi ngay xamee boo xamee yooyu yow doo sonn ci waxu wolof yi waaw waxu wolof yi waaw ay diw moom waaw bu tukkee daa war a fexe delluwaat fu nga xam ne foofu la juddoo walla fa baayam ak ndayam nekkoon daal di fay def teraanga ak nangam teraanga man na ko faa def te du fa dëkk loolu mën naa nekk man na fay ñëw comme ni gaa yi def waaw loolu loolu moom ay mel ni affaire bi di ko waxe waa ji noo xamante ni mel ni bu ko deful mu ngi ci bàkkaar ma ne loolu teguwul fen loolu moom waxe wolof kese la ak loo miin am na ñoo xam ne parce que statut yi c'est que musaafir lañ xamul mooy la léeg-léeg nit yow lan moo tax nga dégg ñu naan kii al Baghdadi summa al Basri Madani def na ko six mois ba yàgg fa ba tii kooku mën nañ koo boole ci waa foofu waaw moo tax ngay gis borom xam-xam yi ñaata yoon la fii ñaata lañ fi gis naan kii voilà Basri la woon après moom il est devenu Makki waaw. loolu la dafa la génne àddina wala Makki la après il est devenu un un un un te foofu la génne àddina nangam nangam yama yamani la woon waaye Kufi la fi na après Makki la Madani la summa ah ah ak ba fa génne àddina voilà mooy yooyu noonu loolu lañu xamul statut boobu nit ki fa nga nekk man faa jaamu yàlla. te da doo am benn problème ci yow la la jox euh, euh, teg ba pare nga man fa di def ci diine loo xam ne boo newoon réew ma nga juddoo doo ko man suñu réew yi nga xam ne mooy dee ñu lay bundu xoolal waaw ku wax lu neexul gaay ñu bundu xataal la yu bari ay imaam yoo xam ne jàngale kese lañ leen xame comme ko waxuñ lu neex waa nguur gi ñu sonal leen waaw ñoom al imaam Ndaw rahmatullah alayhi lu nekk ñu ñu jiiñ ko ko tegal ko loolu lépp waaw lu nekk yow bu dee ne foofu loolu la ñuy def gaa yi nga mën a am foo xam ne rek bu dee yii réewum la mais foofu di nga fa mën a jàngale man fa def nangay ngay def di jaamu yàlla yor fa sa daara ak yooyu ma ne nekkal foofu foofu mooy sëriñ yeneen tubaab saa saa keroog ba muy génn Makka dane yow dafa dem ba ci buntu bi tourné ne yaay gox bi ma gën a bëgg dëkk bi ma bëgg gën a bëgg ci suufu yàlla yi bu dul woon ne say ñoom ñoo ma génne. konte kon du ma génn mais ba mu demee Medina ala saaki ne abdolu saatu saam def fa lam fay def fekk fa ay xol yu ubbeeku yu ko jàppale ba diinam ji àgg mu ñëw di ubbi ci Makka waa ahlul madina dañu jàppoon ne yonent bay saa saam du ñibbi lansaar yi bi mu ubbee Makka dañu foogoon ne fatfu Makka après dafay toog ba ñuy wax li ñuy wax yonent bay saa saam dalal seen xel ne mukk waaw waaw ca Ji'irraana ba muy séddale mbir yi gars yi ne ah yonent bay saa saam gis nañ mbokkam jox nañ leen loo xam ne te bàyyi yonent bay saa saam dajale leen ca angar boobu ca hadiis Seydina Abdallah ibn uh, Abd uh, Abdallah uh, ibn Zayd voilà waaw al-Maazini mu dajale leen fa wax ak ñoom waaw ñeneen ñii dama alal yi pour ñoom la waaw waaw ndax gërëmu ngeen ma séddale nit ñi ash-shaat wal-ba'iir séddale nit ñi ay gàtt ay xar ay bëy ak géléem yi yéen nag bu ngeen di ñibbi ila rihaalikum ngeen ànd ak ndaw yàlla yi ca seen tànt ya ca seen gox ba ca seen kër ya allah ñu kontaan ñoom ñëpp ni radina gërëm ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waaw li nga ñu sédde mooy sa bopp dafa delluwaat réew ma mu nekkoon te réew ma ba mu fay dem ñu fa ëpp yéeféer li woon moo fa travail liggéey dimbal ña ko jotoon a jàppale dimbali ko ba l'islam tase noonu kon nag moo tax idée yooyu moom euh, jar da bàyyi xel waaw waaw yooyu moom wax dëgg yàlla jar sonn jar da bàyyi xel kon wala ya'kul ta'amaka bu mu lekk sa ñam de non wala wala tusaahib foofu lañ nekk bul ànd illaa mu'mina lu dul way ngëm yàlla boroom diine waaw waaw pas koo xam ne boo ànd ak moom même bu nee ci lislaam la ne ay lor kese la lay teg déedéet déedéet waaw kon nag mu ne wala ya'kul ta'amaka illa taqi côté booboo ci des al imaam al Xattaabi rahimahullah kon mu ne bu mu lekk sa ñam lu dul koo xam ne dafa sàmm dafa ragal yàlla waaw loolu mooy lan mu ne al imaam al Xattaabi rahimahullah mu ne lii nag yonent bay saa saa li muy wax mooy ta'amu da'wa duna ta'amil haaja waaw mu ne lii mooy ñam bi nga xam ne nga ciy woote comme sa mariage ngay marié bul invité lu dul ku ragal yàlla waaw loolu lay wax <laughs> wala ngay invité ay nit ci sa mahduba <laughs> da def toog ah tey dem nga ci fermier bi wala dem nga ca àll ba li ngay ñëw nga sàkkuwaale ay ganaar yu baax. jënd lu am xar ne waaw man ngeen ma ko toppatool fay yóbbu waaw te benn bés boo xam ne gis nga ne sa gaay nañ ci benn dimanche nga invité leen waaw ne leen bés sàngam de dimanche ñëw leen añ si wala ñëw leen ngeen reer si waaw comme que bés ba nga topp férié la kenn du naa liggéeyu ngeen ah ñëw leen bu boobaa yooyu lañ lay wax na nga seet ku ragal yàlla ca sax ña nga xam ne yéen yéen ay côtoyante ci entreprise wala sa sa sa sa marché ba wala ñetti ñaaw làmmiñ ak ñooñoom ñi nga xam ne baaxuñuy jukko bu leen invité invité ñi nga xamante ñoo ñu ragal yàlla ñi nga xam ne seen waxtaan yépp wax bu leen di branché ci yàlla la te dinañ seet yàlla ci seeni wax ak seeni jëf ak seeni xaal ñooñu la ñam googu la borom yi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne sa ñam googu moom bu mu ko lekk ku dul ko ragal yàlla mooy bul invité ci sa mariage walla yu maqdu ba wala yu mel nii yi nga xam ne daal da nga koy préparer ngir am ñooy invité wala loo loolu lu dul koo xamante ne wala sa ngénte fekk yow <laughs> bon mu yi nga xam ne ñi ngay invité ñooy ñëw waaw <laughs> waaw mooy yow boo invité yi invité ñu baax voilà boo defaree plat daal wala mariage wala yooyu mu ne ñooñu lay wax waaw ñam boobu la naan bu mu ko lekk sa ñam lu dul ko ragal yàlla tax lekk gi mooy toogaale gi ngeen di toog di waxtaan ndax euh, manger c'est un moment de partage waaye de ma moment de discussion de waxtaan loolu nag suñu suñu gox yi miinuñu loolu <laughs> moo tax kuy wax xale bu yoon noppi xale kuy lekk du wax loolu suñu gisin la waaye boo ñëwee ci yenn sociétés yi comme tubaab yeeg arab yeeg yooyu gis nga lekk moment de waxtaan la waaw jamonoy waxtaan la ku nekk da ngaa doom ji demoon na école yaay ji demoon na fële wala mu ngi woon ci kër gi liggéey woon na wala wàcc na tey boroom kër gi moo liggéeyul parce que amoon na journée ci congé moo tong sax plat bu garaaw bi teg waaw loolu nanga ko war bi xalaat fay deel dugal lool ci sa bopp bi bala naa tag la wax yaa ngi ci borosé waaw deel surprisal madame bi nga xam ne future madame insha allah <laughs> bul toog rek muñ nee toog rek ñëpp xalaat ne jigéen gee war a toog loolu <laughs> soppil ma loolu <laughs> waaw dee ko dee ko bekk ci yu garaaw waaw loolu day gën a neexal seenu ànd ak seenu nekk ba pare nga def ko ngir yàlla waaw xanaa déggoo lu yeneen tamale saa saa wax waaw waaw innaka ha lan tunfiqa nafaqatan illaa ujirta alayha yonent bay saa saam nee na yow doo dépenser mu ko waxoon sëy naa euh, Sa'd ibn Abi Waqqas wala Abdurrahman ibn Awf kenn ci ñoom ñaar radiyallahu anhuma ne ko doo dépenser benn dépenser lu dul ne dinañ la ci fay hatta luqmata taj'aluha fi fi imra'atik <laughs> ngeen toog di lekk waaw michu la nga dagg fii boole lii boole may yaa ko gën xam funun yi <laughs> fànn yi nekk ci ndab li nga dajale ko ne ko maram nag bul tibb taxawal bii maa ko jox ñaawal ah, ma wan la aywa aha sexal ko mu ne hatta loolu fii maam ñaam ne la saa yi ne day yàq day ma parce que xamu ngeen li nga lay wax <laughs> yéen pour ñoom ñoom ñoom Roméo ko Juliette nag ka war a def yooyu moo tax it fa ngeen koy sàcc parce que jàpp ngeen amul ci diine wala waruñ ko fee wax quoi non saa yi nag mu ngi mu ngi wàcce kotu jotaay bi ma la lii ma ko yéegal nag sunna yonent bi alayhi salaam ta moo ko wax waaw hatta luqma même tibb bi ngay jël def ko ci sa gémmiñu soxna dañ na ciy fay waaw moom it maanaam ah ne bii nag ah ni yaay jëlal ma bii waay ah sa kër la ko jox ah masha Allah yooyu dafa neex waaw yooyu <laughs> des leçons laa la defal tey da ngay fayan ah. <laughs> voilà <laughs> ay yow qul laa as'alukum alayhi ajran man la wax nga dégg waaw <laughs> dama lay tooy te xam nga ne fay loowu ma la yaa fay fay loowu ma la dara may fàttali aaya wax nga dégg ah nee ma fàttali aaya mais dama lay tooñ rek wala yonent bi yonent yi alayhi salaam doon wax ku nekk suñu waroon ne wax leen ne laa asalukum alayhi ajra laa jëma leen ci fay <laughs> waaw <laughs> kon mu ngi noonu <laughs> kon yooyu dafa baax waaw kon lekkaale moment de waxtaan la man na ko doon te ñu ko gis ba léegi jàpp ne duñu wax loolu seen culture la kenn du leen ne eh yéen li ngeen def baaxul lu tax du ngeen waxtaan ah waaye it mooy moment de waxtaan la ku nekk dañuy ñu waxtaan sottante xalaat nga gis xale yi nan la ñuy xalaate nga mën leen a corriger. mais ñun xale bi du wax mukk bu ñuy lekk buy wax noppi ay mag ñëw wala ñu toogandoo ñëpp di muy wax noppil mais kañ la xale bi wax kañ ngay xame kii li muy wax jub naam jubul nga man koo corriger mais war nañu seetaan vraiment tamit suñu yooyu quoi suñu conservatisme boo xamante ni nii lépp ci brutalité wala mag mi daal moo percé wu ca kaw di joxee digal rek bu ket wax moom kesee war a wax loolu nag du l'islam ah waaw loolu seeni aada suñuy aada lañu mais bépp aada boo xam ne daa sore njàngalem yonent bi saa saa am ay conséquences fâcheuses la ciy jëlee waaw moo tax bàyyi ak doom yi léeg-léeg du am benn courant courant bi du jàll ni mu war a jàlle dina ko wekk dina ko kii mais des na xamul baayam nit day nekk baayam ba baayam cent ans ah bàyyi yi génnaat mais xamalu ko dara ah lu dul lu fasaad nii du ñu waxtaan mukk lu dul ay ndigal yu jóge ci baayam kese waxtaan jamais moo tax kooku nan nga bëggee baayam nekk xaritam mais man na ki nga xam ne bu amee souci moom lay dem mën a toog waxtaan ceeg moom bu amee lu mu bëgg ñëw waxtaan ceeg moom tamu franc loolu mën a koo am ak nit ku mel loolu moo tax it war nañu sopp seytaan vraiment suñu bopp kon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon wala ya'kul ta'amaka illa taqi bu mu lekk sa ñam lu dul ku baax ndax lekk xoola yonent bi sallallahu alayhi gisoon nañ ko Seydina Abu Hafs Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhuma bi mu nee dama doon bi fii nekk kër yonent bi alayhi salaam ñuy lekk sama loxo may koy dugal fu ne yonent bi alayhi salaam ne ma ko yaa ne ma yaa gulaam idaa akalta fa sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik yow gone si booy lekkati tuddal yàlla wala ngaa tàmbali te dee lekk sa ndejoor te dee lekk li féete ak yow waaw ñu ngi waxtaan ñuy waxtaan ak gone gi di ko wax di ko corriger voilà loolu bu doon loolu amul mooy lekk lekk doo day yooyu yëpp dañ koy a corriger nit waaw jàngale nan la ñuy lekkee ba pare ay waxtaan yu bari am ci xoola hadith bi nekk Seydina Abu euh, Seydina euh, euh, Muslim ibn al-Hajjaj keroog yeneen trois cent cent bi mu génnee ah benn guddi wala benn bëccëg dajeeg Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne leen lan moo leen génne ñu ne ko ñu ngi lay yonent bi saa saam ñun génnewuñu illal ju' lu dul xiif yonent bi saa saam ne wallahi waaw fa walladi nafsi Muhammadin bi yadihi waaw sallallahu alayhi wa wat naa ci ki xam ne loxoy Seydina Muhammad de bakkanu Seydina Muhammad mu ngi ci loxoom wala lu mel noonu aw kama qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa li leen génne moo ma génne mu ne leen nañ leen dem ñu dem kër Abul Haytham waaw Abul Haytham ibn Tayyihan Malik ibn Tayyihan ñu dem fekk ñu ko fa di nuyu soxnaam soxna sa noppi rek ndax bëgg yeewu yore tuuti sa sàn ñaan gi muy ñaan assalaamu alaykum ji di dolli ci waa ba mu ñuy waaje dem ndaw si ndaw mais waaleykum salaam biñ agsee mu ne ana sa kër mu ne dafa ut woon ndox waaw waaw mu taajal leen jox leen ay ay ay ay cari tàndarma ay tàndarma en attendant mu rendi gàtt ba mu demee di rendi yonent bi saa saa ne ko bul rendi boo xam ne day am soow allah xoolal bu am soow bu ko rendi mu rendi ci yeneen xar yi mu defaral leen ñu lekk ba suur waaw. yonent bi salaam ne Seydina Omar Seydina Abu Bakr ne leen la tusalunna yawmal qiyaamati an haadihi ni'ma aw kamaa qaal na leen laaj yawmal qiyaam ci xéewal nii buy dem picc biir yi dara du biir yi fees bi xiifoon yéen ñaar bi ngeen di delluwaat nii seen biir yi. fees na regg ngeen kon nag dinañ leen laa xéewal googu jàngal leen summa la tusalunna yawma idin anin na'im te dinañ leen laa yawma idin bu keroogee anin na'im ci xéewal yi te bokk na ci xéewal bi gii mu ñu defal bi nga xam ne ci lañu xiifoon mu daal lañuy leer dinañu ko laaj moom borom bi tabaaraka wa taala xoolal lool ci lekk la gis nga kon lekk ak ku yiiw attaqi ku ragal yàlla loolu lépp da ngay di lekk masala yiy jolli bu dee def na lu dul noonu mu mën laa corriger boo amee lenn waaw <laughs> wala yow moytul jamono ji muy wan naa su na nga woy laaj xaaral bam kii waaw <laughs> mais daal boo yooyu yëpp dafa am solo te loolu booy toogat naankatu beer bi wala yaasu billah ñuy saaga ak a jëw ak façon gi nga xamante ne moom jëwkat la noonu ngay mujju mel lekk gi ni ngeen di lekk ceeb bi ngeen di lekkee suuxu nit wa wal iyaadu billah wala yakul al imaam al kon nañ ñëwaat ci loolu tëj ndax timis gi jot na mu ne innama jaa hada fi ta'aam ad-da'wa duna ta'aam al-haaja lii nag wala yakul ta'aamaka illa taqi mooy ci ñamu boo xam da ngay invité nit ñi la waaye bokkul ak ñam bi nga xam da nga koo defar parce que nit ñi ko soxla mu ne looloo tax wala wa dhalika anna allah subhanahu wa ta'ala qaala wa yut'imuuna at-ta'aama 'alaa hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran wa ma'luumun anna asraahum kaanuu kuffaaran ghayra mu'miniin walaa atqiyaa' wa innamaa hazzara 'alayhi as-salaamu as-salaatu was-salaam min suhbati man laysa bi-taqiyyin wa zajara 'an mukhaalatatihi wa mu'aakalatihi fa inna al-mutaa'amata tuuqi'u al-ulfa wal-mawaddata fil quluub allah rahima allahu an alxataabi wala rahima allahu alxataabi waaw kon alimaam alxataabi mu ne ginnaaw bi mu ne lekk yii nag lekk booy invité lay wax de bu mu lekk sa ñam ku dul koo ndax boobu yaa invité mais bu ne loo xam ne nit ñi dañ koo soxla nga togg ko ndax way ñàkk daa am aw it'aamun fii yawmin dhi masghaba par exemple di joxe ñam ci jamono joo xam ne jamonoy bekkoor la boobu bul ne man nag ku baax rek laay jox téelit boobu joxal nit ñi voilà moo tax mu ne la parce que borom bi ma nga xam ne tudd na ak sellam dane wa yut'imuna a taam gis nga way ñu baax ñu ñu sell ñu ñoom dañuy joxe ñam ala hubbihi ci kaw bëgg ko miskinan prisonnier noona way ñàkk wayatiman ak koo xam ne jirim la wa asiran ak koo xam ne prisonnier la mu ne wa ma'lumun te xam nañ ne anna asrahum kene gis nga jamono jooju prisonnier yi nga xam ne moom la julli di amoon nekk ñor ay julli da ah, kaanu ko faran ay yéefir la ñoo te suñu borom tagg na ñii ne bokk na ci seen jikko yu ñu sell ñii dañuy joxe ñam ci kaw bëgg ko koo xam ne boole na ci assiette prisonnier te kook yéeféer la waaw ñoom xam nañ ne ay yéeféer la ñoon doon ku ñoon ay ay way yàlla yàlla tere ko ñu ragal yàlla mu ne nag wa innama hazzara yonent bi saa saam dafa mettre en garde mooy tanu ko loolu alayhi salaatu salaam ci ànd ak man laysa bi taqi koo xam ne nekkul ku ragal yàlla wa zajara mu jaggi nit ñi an muxaalatatihi di di jaxasoog moom wa mu kaa wa mu aalakat wa nekk son commensal di lekk moom saa su ne waaw di suñ la fekk yaa ngeen moom autour d'un pot di di di partager ak moom yu mel ndax lan fa innal muta'ama ndax nekk di lekkandoo nit ki tuuqi'ul ulfa ña ngay lekkandoo day waral ci seen biir bu yàggee ngeen cofeel day am seen ak ak nammeel ak ak tamit jegewante wal mawadda ak cofeel ak bëggante fil qulub ci xol yi te bu dee ku bon la ngay lekk ak moom ba ngay mujj gërëm bëgg lu bon lool boo mayul nga mel ni moom loolu la yonent waaye saa saam di mooy te ne ko doon mooy bul nekk ñi lay fréquenté di nekk ak yow saa su bu mu nekk ñu wóo ñi nga xam ne ragaluñu yàlla mais bu dee yu mel nii nga war a dimbali ay war a togg saraxe joxe loo xam ne ngir yàlla loolu moom manoo taxaw ne walla man déedéet waxul loolu li muy wax mooy taxamu daawa boo xam da ngay invité daanaka wu ngay invité comme ni ñu wax ci mariage wala ñëw leen waa maa leen invité yooyu seetal ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla bu ko defee nga invité leen kon nag mu ngi noon ba léegi lii lépp ngir ànd ak ku baax di la incité di la ànd ak ku ragal yàlla ak ku gëm yàlla di toog ak moom di ànd ak moom di lekkandoog moom di naanandoog moom di discuwanteeg moom di sottiwanteeg moom wala dan insha allahu taala kon ñu yem nii